kon eh, ñu jël xadis bi nga xam ne moom moo mujj ci buntu bi mooy xadis numéro cinq cent cinquante huit non huit cent cinquante huit mu ne waan abi umamata suday ibn ajlan albahili radi allahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam inna awla annaasi billahi man badahum bissalaam rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala bi isnaadin jayyid wa rawaahu tirmidhi rahimahullahu ta'ala an abi umaamata radiyallahu anhu qiil yaa rasuulallah arrajulaani yaltaqiyaani ayyuhumaa yabda'u bissalaam qaal awlaahumaa billaahi ta'ala qaala Tirmidi rahimahu llahu taala xadiisun xasan kon al imaamu al tirm al annawawi mu indi xadis bi nga xam ne mooy bu mujj mu ne wa an abi umaamata mu ngi jële ci abu umaama mu mu ngi jële woon ci mu ngi jële ci abu umaama radiyallahu taala anhu tuddoon Sudayy ibn Ajlaan Suday ibnu Ajlan al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne mu ngi jëlee ci moom mu ne annahu qaala nee mu ne annahu qaala qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna awla nnaasi billah ñi gën a yey ci yàlla ci nit man mooy ki nga xam ne bada'ahum moo leen njëkke bi salaam ci nuyoo allah allah allah loolu loolu xëy na xëy na xëy na léegi loolu xëy na mu ne lii rawaahu soloo na ko Abu Daawuda waaw allah hmm? mooy al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani bi isnaadin ci sanad boo xam ne jayyid bu baax la wa rawaahu soloo na xadiis bi at-Tirmidhi al imaam Abu Iisa at-Tirmidhi an Abi Umaama jële ko ci Abu Umaama Sudayy ibn Ajlan radiyallahu anhu qiila foofu nag Imaamu Tirmidhi dane qiila dañoo Abu Umaama dane qiila dañoo wax ya Rasuulallah waaye ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulaani yaltaqiyaani ayyuhumaa yabda'u bis-salaam mais ñaari nit ñoo xam ne dañoo daje ndax bii beneen masala la ñaari nit ñu daje nag nu muy demee xam nga wax na la ki toog kiy dox ki war ak kiy dox wax na la kiy dox ak ci toog wax na la tamit ki nga xamante ne nii mooy mbooloo mu tuuti ak mbooloo mu bari wax na la ki nga xam ne moo mag moo suufe ay at ci eh, moo suufe ci ay at ak ki ko mag ki gëna nekk tuut tànk ak ki nga xam ne moom mag la waa léegi mu des am na beneen kaabu bu des mooy mais ñaar ñi nga xam ne kii day dox di ñëw kii di dox di ñëw <laughs> looloo ci des looloo tax imaamu Nawawi lool mooy xikma bi tax mu indi fii xadis bi ñu jégg adab yi di wane ne teggin yi mooy lee waaye fii léegi mu def teggin waa léegi attends eh, ñaar ñi nga xam ne nag dañuy dox parce que cas boobu xadis bi romb nii yi romb yu imaamul Buxaari yi ak imaam Muslim ak benn bi imaamul Buxaari réglewul cas bii de daa mel ni waaw man damay dox di damay dox kii di dox ñu weesaloo ñuy jege ñu ñu war a daje waa tan mooy njëkk nuyu kan mooy bu boobaa teggin yi la mooy lan kan mooy njëkk a nuyu qiila dañu wax ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ar-rajulaani ñaari nit a ngi yaltaqiyaani dañuy daje ayyuhuma yabda'u bis-salaam waa ana kan ci ñoom ñaar mooy njëkk nuyoo qaala mu ne awlaahuma billahi taala ki gën a ci yàlla mi nga xam ne moo kawite yéegut waaw waaw waaw mooy ñaar ñoon ñi ki ci gën a jege yërmande yi yàlla waaw mooy ki njëkk nuyoo xamal ne kooku mooy mandarga bi wane ne kii la moo gën a Eh, moom mooy ko gën a sopplu fa borom bi tabaraka wa taala mu ne imaamu Tirmidi qaala Tirmidi bi mu ko solowee dane xadiisun dane lii xadiis la xasanun bu baax kon nag kon léegi laaj bu njëkk mooy xadiis bi est ce ñoom ñaar donga ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad di sëriñu imaam Abu Dawud moom solo woon ko al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala moom mu ni ci awwalu kitaabil adab baabun fi fadli man bada'a bisalaam man bada'a salaam waaw buntu bi wax ci ngëneelu ki nga xam ne moo njëkk a nuyoo waaw non non ñoom la kenn danga <laughs> mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris az-Zuhli mu ne nettali seen sëriñ di Muhammad ibn Yahya ibn Faris az-Zuhli euh, Abu Abdillah euh, an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala <laughs> euh, Allahu akbar moo nekkoon spécialiste ci wàllu imaamu Zuhri moo doon sëriñu imaamul Bukhari boobu rek mujjoon amoon problème ak moom bi muy ñëw ak ñoom imaam sëriñ la woon tamit imaamu Muslim <laughs> Euh, imaamul Buxaari yi day jëlee ci moom malgré seen problème yëpp da ko ñu <laughs> ñëwee bilaadu Xuraasaan <laughs> ah moom moom <laughs> Allahu akbar waaw ah, euh, moom mii la woon moom moo amoon nag finalement ak kii quoi ah, léegi wala imaam Muslim finalement euh, moom nii. Euh, moo taxoon imaam muslim daal di woon bàyyi moom mi ak imaamul buxaari yi yëpp amul kenn ci ñoom ñaar ku indi ci ay xadiisam ci li nga xamante ne mooy ci saxiixa moom imaam muslim ndax problème ba nga xam ne moo amoon digganteem ak imaamul buxaari yi kon muhammad ibn yahya gis nañ ko biñ ko fi gisee doo tudd ay mbiram nag imaamul buxaari yi moo jële ci woon xaddasanaa muhammad moom la doon az-zuhli ah. rahimahullahu taala sëriñ la woon ci al-imaamu Abu Dawud tamit rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Asim mu ne nettal nañ Abu Asim gis nañ ko ci jotaay bi mooy ci càllale bal ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani rahimahullahu taala al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne an abi Xaalid Wahb mu jëlee ci Abu Xaalid tuddoon Wahb ibn Xaalid al-Himyari Abu Xaalid al-Himsi rahimahullahu ta'ala an Abi Sufyaan al-Himsi mu jëlee ci Abu Sufyaan al-Himsi di Muhammad ibn Ziyaad al-Alhaani Abu Sufyaan moo doon dàkkantalam rahimahullahu ta'ala an Abi Umaamata moo ko jëlee Seydina Abu Umaama Sudayy ibn Ajlaan ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir ibn Rayaah ibn al-Harith ibn Sahb ibn Amr ibn Thalaba ibn Qays Aylan Abu Umama siiwal al-Bahili saalib Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu siiw yàgg nañ ko fi radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awla an-naasi billahi man bada'akum bis-salaam ñii la ko al-imaamu Abu Dawud solo kaanta al-imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci abwaabul istizaan wal aadaab an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi fadli alladhi yabda'u bisalaam buntu bi wax ci ngëneelu ki nga xam ne moom moo tàmbalee daal di nuyoo ngëneel bu rëy moo ci nekk mu ne haddathana Ali ibn Hujr as-Sa'di mu ne nettali nañu <laughs> Ali ibn Hujr kese la wax ah ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Qurran ibnu Tammaam al-Asadi mu ne ki ñu nettali mooy Qurraan ibnu Tammaam al-Asadi al-Waalibi Abu Tammaam wa qiila Abu Aamir ñi ne no Abu Aamir la rahimahullahu ta'aala al-Baghdaadi al-Waalibi rahimahullahu ta'aala léegi moom an Abi Farwa Yaziid ibn Sinaan mu jël ko ci Abu Farwa turam ne bon Yaziid ibn Sinaan ibn Yazid at-Tamimi al-Jazari Abu Farwa ar-Rahawi rahimahullahu ta'ala an Sulaym ibn Amir moo ko jëlee ci Sulaym ibn Amir al-Khula'i al-Khaba'ili al-Himsi ash-Shami rahimahullahu ta'ala an Abi Umaama radiyallahu anhu qaala qiila ya rasulallah ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulaani yaltaqiyaani ayyuhumaa yabda'u bis-salaam qaala awlaahumaa billah awlaahumaa billah haaza hadiisun hasanun qaala Muhammad abu farwata ar-ruhaawi muqaaribul hadiis illaa anna ibnahu Muhammad ibn Muhammad ibn Yazid yarwi manakir <laughs> voilà fi Abu Umaama mooy bi Imaamu Nawawi wax ne ne waaye nag ñëw na wa rawaahu Tirmidhi Abi Umaama mu ne loolu ñëw na Imaamu Tirmidhi soloo na ko jëlee ko ci Abu Umaama foofu moom lay wax nii mooy xadis bi mu ne bi mu indee xadis bi mu ne haaza lii de xadis la bu wér moo la imaamu an-Nawawi mu ne wa qaala imaamu Tirmidi qaala Tirmidi xadisun xasan léegi imaamu après na ne Muhammad mu Muhammad nee na mooy al-Buxaari imaamu bi nee na Abu Farwa ar-Ruhaawi mi nekk ci càllale bi xam nga dana Ali ibn Hujr qaala axbaranaa Qarraan ibn Tammaam al-Asadi Abi Farwa léegi Abu Farwa boobu la imaamu kii di wax nag imaam al al Bukhari mu ne Muhammad ibn Ismaïl nee na Abu Farwa ar-Ruhawi muqaaribul xadis non xadisam jege na euh, jukkuwaa jaar yoon voilà mooy euh, moom xaanaka jege na wér waaw léegi illaa anna ibnahu sauf que doomam ji nga xam ne Abu Farwa mooy Muhammad ibn Yazid xam nga Abu Farwa lan lañ la wax la tudd Yazid ibn Sinan doomam ji tudd Muhammad nag. yarwi anhu day jële ci baayam di nettali baayam manaakir ay xadiis yoo xam ne kenn xamu ko am ah, nangu wuñu ko waaw <laughs> waaw baayam sëriñ la moom muy doomu sëriñ bi waaye attention loolu moo tax képp ku jàpp ne parce que diw moom sëriñ bi woy baayam rek lépp lu mu nettali ci ci ci baayam rek dëgg la attention de loolu du demee noonu waa ah, tout le temps ah, il suffit ñu xool waajooju boo xamante ne moom buy nettalil baayam ay manaakir kese yoo xamante ne ay garaib dañ koy classé waaw ñun buñ ñeme woon ñu bari classé nañ leen waaw waaw <laughs> sëriñ su bari doomu sëriñ su bari kalaase nañ leen bu yàgg waaw parce que yi ñuy nettali ay manaakir la mooy yoo xamante ne nii dañ koy dégg xam ne yii moom ah <laughs> yii moom neexal euh, yëkkati jéem a yëkkati kotu baayam kese la waaw <laughs> waaye du loo xamante ne nii ci xam-xam la ko teg wala ci réalité tegu ko ci parce que li la koy wat mooy ñi nga xam ne ñoo dund ak baayam ci boppam ñooy nettali même nettali yi te duñ wax li mu wax loolu moo tax muy manaakiir yi noonu lañ koy ne mooy yow dañuy xool gaa yi kenn nettaliwu ci loolu yow nga ñëw di nettali yoo xam ne extraordinaire yoo xam ne yow ñu dundoon ak ñoom kenn waxu ci loolu yow kon foo ko jëlee <laughs> loolu rek loolu rek daa nekk signe boo xamante ne nii signe ah def leen ndànk sawaay waa ji damaa yaakaar ne day pompeel baayam képp waaw foog ne loolu day jariñ baayam waaw waaw loolu moom sawaay <laughs> moo tax daal xam-xam daal mooy mooy xam-xam quoi waaw xam amul ay fair play yooyu de waaw ay fair play yooyu ndax foog mu leer quoi parce que bu dee mbir yi dëgërul xamuñ mbir yi bu wax yi dëgërul moo tax euh, Seydina Ali daal radiyallahu wallahi walladi rabbaahu al-Mustafa wa kafaaku eh, ñoom ngay gis seeni wax seeni wax ñooñu ñooñu seeni wax daanaka ci mishkaatu nubuwwa la jóge ci la jóge waaw moo tax saxaaba yi dañuy wax wax joo xam ne ci ñoom lay mais lii duñ ne yonent bi alayhi salaam ko wax de mais dangay ngay koy dégg xam ne wax ji non ñii moom yoneen sa alayhi wasallam leen yar wax ñii moom yonent saa salaam moo leen defar lii Seydina Ali naa Abi Taalib naan yuraful xaq laa yuraful xaq bir rijaal walaakin yuraful rijaalu bil xaq waaw <laughs> kenn du xami góor yàlla yi ñun baax ñi kenn du xam dëgg di ko jaare ci ñoom déedéet góor yàlla ñooñu xam nga nu ñu leen di xame ci dëgg lañ leen di xame ñun nag dañuy jaawal affaire dañuy sampay nit ba pare ne dëgg ci ñoom kese la war a génn loolu nag mooy erreur bi gën a mag bi nga xam ne suñu njuumte yu bari ci loolu la tegu dëgg moom mooy alquran ak sunna jeex na léegi nan lañuy ñuy xamee diw baax na ci alquran ak sunna waaye luñ teg ay nit ba pare naan alquran ak sunna ak lu baax ci ñoom kese la mën a génne du loolu rawatina ñoo xam ne ñoom lii jëf ñun ñii ñoo gën a tay ne ñii lii ñuy def moom man de jombal naa ko sama bopp en tant que taalibe wax dëgg yàlla lii moom du ma ko def moom parce que xam nga ne dafa xaram waaw léegi nan nga mën a ñëwati parc que dégg nga ay nit di wax ah kilifa diw laa déggoon te kilifa diw moomu jàng na nangam ma ne loolu du ci dara man naa jàng moom faiblesse boo xam ne moo tax du wax dëgg nii loolu du ci dara yow da lay tere wax dëgg mais da ngay wax dëgg ah waaw loolu man moom dama naan loolu euh, waxam la moom laa koy bàyyee waaye man li ma xam laay wax waaw man li ma xam laay wax te mu tegu alxuraan na laay wax kanta diw wax na loolu ay waxam la moom laa koy bàyyee. yàlla jaamuloo ñuy boppam jaare ko ci waxu ki ngay wax voilà yàlla dañoo jaamooloo boppam jaare ko ci wax bi nga xam ne mooy wax yu te wax yu ñaar la alquran ak sunna yonent bay saa saam jeex na loolu la ñu yàlla jàmmuloo yàlla képp koo xam ne nag dañ feen di wax joo xam ne dafa wuteeg ñoom ma bàyyi la ko say wax waaw bu ma manula taxaw ne lii nii dénoncé ko ma bàyyi kooki waxam ne loolu ay waxam la waaye man loolu engagé wu ma engagé wu ma benn yoon waaw waxi kéefër yi nga xam ne moom ngay dégg ñu ay sëriñ koy wax ay diw yàlla la diw nàngam la waxi caaxaan yooyu nga xamante ne ñoom ci seen bopp gëmuñu ko waaw ña koy dégg ña fa am xel xam nañ ne lii waa ji sëriñ waxu dëgg waaw yàlla boo xam ne am na bàmmeel bàmmeelam tout le temps ngeen siyaar ko def fay panaal ak or ak lu nekk kook yàlla la <laughs> yàlla boo xam ne dañuy xam fiñ ko suul wal iyaazu billah ñooñ nañu yabaate quoi ñooñu fekk leen bàcc leen ay yar lañ leen waroon a def ba pare teggi leen fañ ne yóbbu leen ci tool yi ñuy liggéey te duñ jëm fa génn loolu moo leen waroon ci ñoom tuub loo leen ñu du ak ci l'islam waaw ndax ñooñ kéefër gu yàgg lañ nekk ñoon ñu naan la ñooy kilifa diine fan lañ ne kili gan diine du l'islam ah du diine kooku newul ci l'islam génn na ci l'islam moom bu yàgg bu dee sax mas na cee dugg waaw léegi ngeen ñëw di caaxaan naan ay sëriñ diw waxoon naan diw ah, a diw ko waxoon après ngeen bàyyi kook ay waxi kufri yaatam ay waxi kéefëram gi nga xam ne moom lay wax waaw te wax jim ko wax bu dee màndiwul deful dara mu gëme ko noonu wala mu jàppe ko noonu di ko wax moom yéefër la bu yàgg waaw kon nag di wéy baayam kese du lool moo tax imaam al yi wax fii lu am solo waaw mu wax taalibe imaam yi ne attention <laughs> gis nga euh, Abu Farwa ar-Ruhawi moom day xadiisam jege nag baax waaye gis nga doomam jiñ naan Muhammad ibn Yazid li muy toxale ci moom ay manaakir lañ mooy loo xamante ne kenn xamu ko waaw kenn nangu ko <laughs> waaw waaw loolu la am saa la may médecin loolu amut fen te diine ji nag moo féete kaw loolu waaw saa baay sëriñ la may sëriñ du demee noonu déedéet déedéet ak cellte bu doon loolu kon compétition bi faussé compétition bi mooy faussé te borom bi mooy al mooy ki maandu borom bi mooy ki maandu waaw waaw gaa yépp a bokk ay moyens saway <laughs> wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun waxul mutanafisun a yéen surtout yoreen saa sam bokk ngeen léegi pour ñeneen ñi la amul <laughs> amut ñépp la ñépp la laa ko yàlla tere da nga may wax naan ma sëriñ diw quoi <laughs> kon affaire bi il faut pas déconner imaamul Bukhari lii mu wax dafa am solo waaw même bu dee baayam moom xadiisam nangam waaye doom ji attention de ay manaakir kese ndax lool en fait dafa am am na ñoo xam ne en fait te lu jara seetlu la waaw boo gisee muhaddisuuna yi yooyu dañ ko trier naan diw bu nettalee ci waa Sham ay ay ay ay xadiisam du dëgër waaye bu jëlee ci waa Bagdad ay xadiisam day dëgër parce que ñoom la miin te ñoom la gën a xam léegi ñun nag da ngay gis nit koo xam ne buy wax ci yeneen sujet day nekk ku wóor day nekk ku wóor day nekk ku dëgër waaye bis bu ñëwee di wax ci wàllu sëriñam wala ñi nga xam ne ñoom la bokkal par par parloo nga gis ne moom dootul dootul objectif dootul dootul objectif voilà dootul objectif ci li muy wax voilà dootul objectif ci li muy wax voilà nga gis ko mu nekk koo xam ne day mel ni lañ ko xamee woon saa ci euh, objectivité nekk koo xam ne day wax rek te yàlla tax day mel ni sawaay bokkatu ci day day mel ni day mel ni bokkatu ci voilà day mel ni concerné wu loolu moom lu yéeme la loolu nag dafa jar a xam ku mel noonu mën ngaa jàpp ay waxam ci feneen waaye bu dee ci wax yi bu ko jàpp <laughs> waaw moo tax lu lu lu lu lu lu jafee def la moo tax moo tax ñun bindu histoire ak a jafe <laughs> wala am nay ca siira ba bànkoon wax bi déggee ñu naan dañuy bind histoire Sénégal <laughs> ma bon courage <laughs> bon courage parce que te la ma ca doon bañ ba mu génnee looloo ci am ak il suffit nga xam méthodologie ak tan mooy mooy li nga xamante ne nii moom la travail bu sérieux laaj ak loo xamante ne objectivité da ngay bind loo xam ne da ngaa bëgg lu wóor am na yoo xam ne boo ko sóoraalee rek na la leer ne sa sa li ngay bind du baax na la leer ne li ngay bind du baax waaw na la leer bind moom du dëgër waaw damay bind ci sëriñ diw ay doomam laay laaj ñi ko fan ak ñi nga xam ne ñoo kii kese loolu moom du dox waaw parce que il suffit nga déglu rajo yi ñiy netta yenn yi ci ñoom ak seen xew yi yoo xam ne lay leer lii amul pompeel kese la tudd léegi loolu ngeen bëgg koo jël bind ko ne lii moo histoire di ngeen bind lépp bam def li xewoon waaw te malgré loolu ba mu génnee gaa yi dañ doon kër gu nekk ngay kaas walla iyaazu billaah waaw parce que objectivité ñun amuñu ko waaw waxta yàlla tax def étude boo xam ne doo ci am dara looy seet dangay ngay seet ngir yàlla seet la vérité jeex na loolu wolof yomb ko de waaw <laughs> ah, lii moom dina yéeme di waaw waaw léeg-léeg keneen ku bokkoo ci famille bi dina nettali loo xam ne lu wóor la leer na ko lii moom moo gën niru dëgg fuuf la gaaye bokk foofu di wax waaye kenn lu jëlay waxam parce que ah, bokk ci te damay bañ tension nangam ak nangam waaw loolu lépp mooy di nga après li nga dajale lépp ba mu def dëgg nag waaw kon daal lii nii nuqta bu ama am solo léegi ginnaaw taxriij bi nii euh, léegi mu des lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne moom lañ nekk di wax ci aadaabu salaam mooy tegginu li nga xam ne mooy nuyoo moo yeneen may saa salaam di ñu xamal ne bu dee ñaar ñi nga xam ne dañuy dox di weesaloo di ñëw kan mooy njëkk a nuyu ki njëkk a nuyu mooy ki nga xamante ne moo gën a yey ci yàlla ki nga xamante ne nii moom yërmande yàlla waaw moo ci gën a yey mooy ki njëkk a nuyu ndax mooy koog mooy kiy xencu rahmatallah mooy kiy xencu ridwaanallah mooy ki nga xamante ne nii li nga xam ne moom lay diir mooy barakaatullah koog mooy njëkk a nuyu waaw waaw comme que borom yàlla mi zu salaam assalaam hein <laughs> gën a ki ko gën a jege rek ki ko gën a jege mooy gën a manifester woo feeñal li nga xamante ne nii li ko borom bi defal ci giiw ba moo tax bu dajeek li nga xamante ne nii eh, eh, mooy mbokkam day gaaw nuyu ko waaw du xaar naan di rëy rëylu waaw man xaaral di ko xool mu lay xool ngay xaar ku nekk naan man damay xaar man du ko di ko nuyu di xaar xaar man ko mbant bi xoolante ku nekk di xaar kan moom di xool ndax tuñ yi kay njëkk naa yëngal yëngal yooyu yëpp affaire yi caaxaan la quoi day wane ne am ngeen problème <laughs> waaw. waaw ay non man moom bu ma nuyuwul du ma ko nuyu quoi ba pare nag jàpp rek yaa ngi ci full nag dem nag ci say gaay nag di ko nettal non man moom Moussa yi man lu leer laa wax ma ne waxoo fi dara. taalibe Iblis nga rek man ngaa cëppi cëppi jarul ngay cëppi cëppi noonu Iblis lay cëppi cëppi loo eh waxoo fi dara laa wax <laughs> yooyu looloo fi wax. lu dul naada yow sero yow di ab sero nga fi wax <laughs> waaw Iblis lay fawee nag yëg na ko yëgoo ko nag yoboo nag mu leer la ay yooyu yooyu ñoom am ak nàngam o waxoo fi lu am solo kon ki dina yey ci nit ñi mooy ki leen di njëkk tàmbalee nuyoo waaw ndax comme liñ doon wax sax wa fii zalika falyatanaafasil munaafisun ci ñi xëccoo di def li nga xamante ne mooy concurrence ci lu baax ci yii la xëccoo ci yii nii mooy yi nga xamante ne nii moom lañuy ñuy xëccoo voilà ñu baax yi concurrence bi fii la mooy lan gaaw a yéene sa sa mbokk li nga xamante ne nii mooy jàmm ba wasaare ko afsu salaam ma njëkk a doxale li yorente bay saa saam digle kooku moo gën a yey ki gën a eh, di mu ba adara di njëkkante ah ci digalu yorente bay saa salaam kooku moo gën yey ci yàlla moo tax it moom ngay gis kooku mooy kii nuyoo léegi nag nga gis gaa yi ak saa daa mën a nuyoo quoi oh loolu nan lañ ci ñaan nit kuy ñaanal nit yal na jàmm nekk ci yéen nga naan waa ji daa mën a ñaanalaate xam nga mooy duñ parce que ñu conscient ci lool xam nga lool bu ñu xalaatee noonu bu ñu wax loolu bu dee ay nit lañ waaw non saa yi daa mën a ñaanalaate nuyoo doo ko wax waaw ay saa yi arrêté sa nuyoo yi waay yox noonu nag yooyu yëpp wax iblis waaw alors ko bu ngeen doon waxi caaxaan moom man ngeen cee nekk moom ay moom lu ngeen ci am ci temps bu waaye moom du du déranger kenn waaye waa ji nuyoo nga naan ay waa ji daa mën a ko quoi mën a nuyoo nan lañ ciy ŋàññe ni noonu vraiment am na ñoo xam ne seen xol yi dafa feebar waaw vraiment fi qulubihim marad ko waaw aslahana wa aslahahumullah yal nañu borom bi yéwénal te leen waaye loolu moom mooy day wane feebar xol rek bu nekk ci nit ki in fi sudurihim illa kibr <laughs> waaw waaw loolu la waaw mooy te nuyoo bi waa ji ne asalaamaaleykum moo njëkk tudd yàlla yàlla mi nga xam ne ci bokk da ci turóom yi asalaam waaw ba pare dugal ci xolu mbokkam yiiw waaw dugal ci xolu mbokkam yiiw waaw ba pare mel ni dakoy koy da koy invité ngir ñi tudd yàlla fàttale ko suñu boroom mi nga xam ne moo ñu nekkal ñun ñaar ñi def ñu nekk ay mbokk assalaamu alaykum mu ne la wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ha ku la invité ci li nga wax loolu lépp mooy sa mbokk mi la njëkki kon kooku awla naas ah moo gën a yeey ci nit ñi ci boroom bi tabaraka wa taala kon nag ngëneel yaa ngo ak kala fadail fadail yaa ngi yii yëpp nag buñ ko xamee dañuy wan ne te yii gis nga dalay wane ak tawaadu nga wàcce sa bopp ba a rëy bu ñu jàpp non non man sama nuyu dafa cher man c'est cher man bon man moom sama nuyu c'est pas donné ah quelque man toog ko fii ah. dalay dalay ak tawaadu nga wàcce sa bopp te looloo ndax borom bi ñu waaw mooy ñu wàcce suñu bopp xam ne ay jaam lañ ko wax.